i'aratun iyaadatun tashyi'u janaazatin wa hamluha al-mashru'u ta'ziyatun ziyaaratun taaniisu dhi wahshatin qad qaalaha ar-ra'iisu lii lañ jeexaloon lii moo doon ñaari baytu yu mujj yi gisoon nañ ko ci jataay bii ñu weesu walillahil hamdu wal minna léegi nag leen na ci des mooy lañ waxoon ne bon amaana duñ jël yëpp mais yenn yi quoi yi nga xam ne dañ naan lii lii së bare mooy sëriñ bi radiyallahu anhu mooy lii ay xadiis la yoo xam ne yu yonent bi afdalul bashari alayhi salaatu wassalaam léegi boo gisee ya nga xam ne moom la doon wax ne dañuy taxaw taxawaayu fa euh, saraxe nga xamante ne nii mooy gisoon nañ fi naan ah, wa axbaru bi anna rak'atayn wa axbaru bi anna rak'atayni waqta ad-duha wal 'adla bayna ithnayni kakadha tasbihatun 'anhu takun muniyatan tahmidatun kadha tabin wa kullu qudwatin li masjidin kadha dafnun khamatin batat fihi khudha wa kalimatun tayyibatun aydan tafi mithla tasadduqin bi qawli salafi loolee nga xam ne ci la doon wax ñaari rakkaay nee nañu xabaare nañ ne ñaari rakkaay duha yoor yor ak yëwénal diggante ñaari nit ak tasbiixa wax subhaanallah ak alhamdulillah ak jéego yi ngay def di jëm ca jàkka loolu al imaamu muslimu ibnul hajjaaj ak sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ñoo ko soloo ak beneen taalibeem muy mooy beneen taalibe imaamu ahmad muy abu daawud as-sijistaani waaye naka noonu al imaamu abu isa muhammad ibnu isa Tirmidi rahmatullah alayhi ñoo ko jëlee ci Seydina Abu Dhar radiyallahu taala anhu mu jëlee ko ci Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne yusbihu ala kulli sulaama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun anil munkari sadaqa wa yujza min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha kon mu ngi noonu <laughs> Seydina Abu Dhar radiyallahu hadith na ni imam imam imaam Abu Hurayra soloo na ko dinañ ko gis ci yeneen façon voilà mu ne <clears throat> Seydina Abu Dar Jundub ibn Junaada li gën a siiw radiyallahu anhu al yi mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na ku nekk ci yéen nit ku nekk bu yeewoo gis nga articulation am yi mooy yaxam yi fi ñuy laalante fépp foo xam ne ay yax fu ñuy laalante loolu war na ci kaw jullit bi mu def fi sarax mu saraxi ngir. xéewal yi ko ci yàlla defal ba laalante wuñ gis nga ñaari weñ yu laalante yi ñuy fettante borom bi def na yow sa ñaari gis nga sa loxo bi boo koy bank sa baaraam yi boo koy bank xam nga loolu dañuy mooy foo xam ne ay yax yuy laalante mais borom bi def na fa loo xam ne ay ndox ay cartilage yoo xam ne yu baax yu tax ba mbir mi yow buy lemu doo ko yëg mu naan karaj du def karaj te bu ñuy laalante duñ mel ni ñaari bant wala ñaari weñ yu mbëkkooru loolu yépp tax jaam bi war a jelloo jukkal saa su ne boroomam ci xéewal yooyu mu ko defal mu ne nag war na ci saa bu xëyee ci yoo muy sulaamaa yoo yële min ahadikum sadaqa bu ci nekk ci yoo yële war na ci moom ah bu dee xam na dëgg-dëgg que ne lool lu mu war a saraxe daal di koy def sukran sant ko boroomam tabaaraka wa taala mu ne nag léegi muy détaillé yoo xam ne loolu boo ko defee dalay taxawul yooyu nga waroon a def ngir articulation bu nekk fépp fu ay yax di laale nga waroon ko def defee dañuy taxawaayu taxawu loolu le mu ne fokkulu tasbihateen sadaqa bépp subhaanallah boo wax sarax la wa kullu tahmidatin sadaqa bépp alhamdulillah boo wax saraxe la wa amrun bil ma'rufi sadaqa mu ne boo diglee njekk loolu saraxe la wa nahyun anil ak li nga xam ne mooy aaye li nga xam ne mooy njekk loo xam ne lu baaxul la mu ne loolu sadaqa sarax la mu ne wa yujza gis nga lii ma fi lim yépp nag wa yujza min zalika dina taxaw palaasam bu dee amoo yii yépp mooy defoo ci benn rak'atani ñaari rakk yoo xamante ne nii yarka'uhuma mooy camsi dina leen rakka dina leen julli min ad-duha ci li nga xamante mooy yor yor moo ndax li ñu fi jàng loolu duggul rakkaatey mooy moo tax ma la wa axbaru ba nga ko waxee ma ne loolu nag boroom xam-xam yi ay hadis la de loolee ñu xabaar ne bi anna rakkaatey nii waqda duha wala adla bayna nayni kon mu ngi noonu le léegi kon loolu leer naam leerul nga ne ma ëskey loolu baax na wa walillahi alhamdu wal minna wa loolu baax na léegi nag ma ne la nañ demaat léegi wa kullu xudwatin li masjidin kada dafnu nuxaamatin badat fiihi xuda wa kilmatun tayyibatun aydan tafi misla tasadduqin bi qawli salafi ma ne la léegi kullu xutwatin loolu euh, ñëw na ca xadiisu seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda léegi Eh, loolu daal dina koy waaw al imam abu bu mooy bépp jéego bu nit ki jéego di dem ci jàkka ji loolu saraxe la te yi hadis bii dafa gudd te dina dugalaale yu bari ñu war a gis moo tax dañuy jàppale alhamdulilah waxu yonente bi alayhi salaatu wa salaam maa ajmala amul mi nga xam ne moom lañ dox maa nga xam ne ne mooy makka mooy mooy mooy jawaami'ul kalim yoo kaddu yi nga xam ne ñoo mëdd ñoo dajale al imam al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhima dañoo solo gisoon nañ amrun bin ma'ruf wa nahyun anil munkar moo ci tegu ndax sëriñ bi dafa waxoon ginnaaw bi waxee bi qawli salafi mu ne wa mithluha taqmimu masjidin kada itaatu siraji fii faxuda amrun bi ma'rufin wa nahyun thabata an munkarin wa ma waqa bihi al-fata irdan lahu kada julusun dhahara mustaqbilan kada shafa'atul wara mooy digle lu baax ak lu tere lu bon loolu nag ak jeego yële mu ne imaamul bu al al al Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent ma lay sarsam nee na moom laa la doon wax hadith Seyna Abu Zar bi gis Abu Seyna Abu Hurayra soloo na ko ko boobu radiyallahu anhu mu ne kul yonent ma lay sarsam nee na kullu sulama minan naasi alayhi sadaqa kullu yawmin tatlu fi shamsu ya'dilu bayna ithnayni al-'adlu bayna ithnayni duggulam mu ngi noonu te gisoon nañ ko sànq hein kon mu ngi noonu yaadilu bayna nayni sadaqa wa yu'inu ar-rajula ala dabbatihi fa yarkabuha fa yahmalu alayha aw yarfa'u alayha mata'ahu sadaqa wal kalimatu at-tayyiba sadaqa wa kullu khutwatin yaqtuha ila as-salati sadaqa wa yumitu al-adha min at-tariqi 'an at-tariqi sadaqa léegi ci beneen riwaaya boo xam ne dañ cee yokk wa dallu wa da wa du wa dallu at-tariqi mooy sadaqa <laughs> ah du lool sëriñ bi lan la ci tegoon imaatatul adaa anis sabili hidaayatun lidil amadi voilà mooy dindi aw lor wu nekk ci yoon wi gindi ki nga xamante ne boroomuk silmaxa la ki nga xam ne daa sànku loolu la yonent ma lay saa saa wax nii wa dallu tariq sadaqa nga tegtal nit ci aw yoon woo xam ne cee sànku woon xamatul fu mu jëp nga daal di koy ah daf ko dafa réeroon ci yoonam nga daal di koy tegtal kon nañ ñëw nag ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi ngir jeexale ko kon lan la wax mu ne comme bu Seydina Abu Dar bi rek kullu sulama bi barbi jalaso mi na naa si ñu ni ñaale yi nekk na ci kawam sadaqa sara kullu yawmin bés boo xam bés bépp bés rek tatlon boo xam ne dina ci fenk fii ka bés boobu la shamsu jant bi mooy léegi nag mu commencé nag di wax mu ne nit ki waaw léegi mu ne kooku yandilu gis nga nit ki bu jógee yandilu bay na nay ni sadaqa buy jekk buy di yéwénal diggante ñaari nit lool sarax la waaw waxoon na waxtu duha wal adlu bay na nay ni ca mu ne loolu noonu yéwénal seen diggante ci def ko nag ci loo xam ne te yàlla tax ci maanute loolu sarax la mu ne wa yain wa yu'inu mu daal di dimbali ar-rajul ala dabati ci li nga xamante ne mooy war waayam fa yahmilu alayha ji mën a ci li nga xamante ne nii mooy ca warwaay ba loolu est-ce waxuñ la ko woon ah loolu kay waxoon nañ la ko xam nga ne xam lu axeeka li rokoo ben hamlu ka amti'atu law ala daabati aw ghayriha in la loolu lépp gisoon nañ ko kon nag mu ne nga dimbali sa mbokk mu yéeg ca la nga xam ne mooy daabaam war waayam ba loolu mu ne saraxa la de alayha mu ne aw yarfa alayha wala muy jële ay bagage ca kaw oto ba ak yoo yële di décharger ab marchandise wala di am yu muy wàcce nga daal di ko ciy dimbali mataahu ay bagage am mu ne loolu sadaqa wal kalimatu tayyiba mooy kàddu goo xam ne gu teela te yiw sadaqa loolu la wa kullu ghadwatin bépp jeego bu jaam jeego jeego yaxtuha boo xam ne moom lay jeego ila salaati di dem ca jàkka ja mu ne loolu sadaqa loolu sadaqa la wa yumidul adha muy daal di dindi li nga xamante ne nii di toxal li nga xam ne lor ani tariq ci yoon wi mu ne loolu sadaqa loolu ak liir la la mooy sadaqa la mu ne waa mu yokku ca beneen riwaaya ba mu ne wa dallu tariqi sadaqa tegtale ci yoon koo xam ne da cee naroon sànq loolu sadaqa loolu leeru la am na ma dolli la rawala ash-Shaykhaani muy ash-Shaykhaani di al-imaam al-Bukhaari yu ak al-imaam Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi ma dañoo solo ci Seydina Ali ibn Haatim radiyallahu ta'ala anhu dongaloon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba da daal di leen moytandiku safara lépp même lépp lu ngeen man na ngeen di moytu safara de ah. walaw bi shiqqi tamra même bu dee ŋàddu daggutiw ab tàndarma buñ dagg ci digg bi moom ngay joxe ngir mu man laa fegal ëllëg muy saraxe boo def même bu dee tàndarma buñ xar ci digg bi la lu mu man laa fegal su ëllëg safara fa man lam yajid ku trouvéwul lii fa bi kalimatin ba mooy kàddu gu yiw na koy wax loolu day taxaw baxaado sarare kon nag loolu aywa loolu est loolu leerul léegi ñu ñëw ci tafriqu ka ka tafriqu kalmiya min dalwika fi inahi mithla tasadduqin tafi loolu al imamu ahmadu ak ak al imamu tirmini rahmatullah alayhima ñoom dañoo soloo jële ci sayyidina jaabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent balay saar saam nee na kullu ma'rufin sadaqa wa inna min al ma'rufi an talqa axaaka bi wajhin talq wa an tafraqa min dalwin min min min dalwika fii inaa yaxik <laughs> waaw mu ne yonent bi alayhi salaam nee na bépp jëf rek kullu ma'rufin bépp njekk jëfu njekk rek saraxa lool saraxa la wa inna minal ma'rufi da bokk na ci njekk ci saraxa yoo yële yu njekk yoo yële an talqa axaaka nga daje ke sa xarit ba sa sa mbokku jullit bi wajhin ci xar kanam boo xam ne tal bu nayi la bu bu roy lañ bu bu nayi bu nayi daal di ubbeeku daal di kontaan mu gis ali ak mbégte ci sa xar kanam du loolu mu ne wa an tafraxa waaye nga sottil dal wakas li nga xam ne mooy sa baak fii inaa i axiika xamante ne nii mooy sa ndabu mooy sa ndabu ki nga xamante ne nii sa mbokk loolu lépp la kon nag affaire baago est-ce que Serigne bi radiyallahu taala anhu waxul woon lu mel nii ñu ne la waaw waaw waxoon ko bi nga xam ne nit ki nee na boo dajeek ay mu ne wa kullu akaltahu min malika tabshiru dil imani ma kalamika ay maahu wa mithluhu tabassumu fi wajhihi wa mithluhu takarrumu kadha salam salaamuka alayhi bibtisam tahniatun lahu idaa nalal maram mooy di yañ saxar kanam di leer ci kanamam Euh, euh, léegi bon li ci des nañ ko nañ yem nii <laughs> voilà foogoon naa ne dina jeex mais jeexul parce que dafa am benn masalawu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di junju bim naan kada i'adatu salatika ma in kunta da fa in kunta faddan qablahu faltasma loolu ab masala la boo xam ne wa am solo ak yeneen yoo xamante ne ba léegi ci mu tudd ñu xam ne loolu dafay hadith la insha allahu taala bi li ñu daal di koy continuer wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama